al-imaam al-haafiz an-Nawawi rahimahullahu ta'aala mu dekk ci xadis numéro neuf cent soixante dix ah neuf cent soixante dix wallah mu ne waan Jaabir radiyallahu ta'ala anhu an rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam annahu idaa araada annahu idaa araada an yaghzuwa qaal yaa ma'shara al-muhaajiriina wal-ansaar inna min ixwaanikum qawman laysa lahum maalun walaa 'ashiira falyadumma ahadukum ilayhi ar-rajulayni aw ath-thalaatha فما لأحدنا من ظهره يحمله إلا عقبة كعقبة يعني أحدهم قال فضممت إلي اثنين أو ثلاثة قال ما لي إلا عقبة كعقبة أحدهم من جملي rawaahu abu daawud rahimahullahu ta'aala qaala al-imaam al-haafiz an-nawawi rahimahullah ci baabu i'anati rafiq mu indi hadis bi nga xam ne moom la ci teg moom al imam rahimahullah mu wa an jabirin mu ngi jële saydna jabir radiyallahu anhu comme saydna abu sa'id rek ñoom ñoom ay sahaaba lañ di doomi sahaaba jabir ibn abdillah te ku di nekk ci ñoom ñaar sa bàyyi keroog lañ ko faat min shuhada'i Uhud Euh, Malik ibn Sinan Uhud baay Seydina Abu Sa'id na ko Jabir baayam di Abdallah ibn Amr ibn Haram radiyallahu anil jami' moom itam keroog lañu ko faat kon mu ne radiyallahu anhu anir an rasulillahi muy jële ci ndawal yàlla sallallahu alayhi wasallam annahu ko moom de ida araada nekkoon na bu ma soon a namm an yaxzuwa mu dem xare ji alayhi salatu wassalam qaala da doon wax dem ci guerre naan ya ma'shar al muhajirin bokk na ca discours yam doon def sermone wax julli ñi waa ma'shara al-muhaajiriina wal ansaar yéen mboolooy muhaajiruna yi gàddaay gàddaay jóge makkatal mukarrama zaadaha llahu tashrifan wa takrima yéen ñi leen dalal di yéen ñi dimbali yàlla ak yonentaan alayhi salaatu inna min ixwaanikum am na ci seen mbokk yi qawman ay nit ñoo xam ne laysa lahum maalun wala ashira amuñu alal amuñu fi benn benn famille ay dox a dem la ci di dëkk bi yow leer na ne gaa yi jëgoon Gifaar par exemple ñoom Seydina Abu Hurayra ñi seen cosaan du foofu du Medina <laughs> waaw waaye waa Makka man nga fa nekk nekk goo xam ne jóge Makka ñëw xam nga euh, par exemple euh, nañ jël euh, ma misaalu Siddiq misaalu Seydina Abu Bakar radiyallahu anhu muhaajiri la radiyallahu anhu waaye Medina am na fa benn base quand te alal am na fa alal te am na fa ay goro ay yooyu ñoom xaarija fële <laughs> ñoom kële ñu ngi tudd euh, ca waa sun <laughs> waaw ba am fa soxna ak yooyu ba pare am fa alal am fa kii ak njabootam ne fi yooyu xam nga kooku wute nag Seyna Abu Zar mi nga xam ne daa jóge ne ñëw moom amu fi dara <laughs> wala Seyna Abu Hurayra mi ñëw amu fi dara waaw ba ne man moom amoon dara man moom lenn kese laa soxla woon lu lu may yeneen saa di ko yeneen saa saa rek bu amee lu mu def sama gémmiñ ma jël ak li may jàngal loolu kese xam nga ñoo wutee mu ne nag am na am na yéen muha yéen muhaajiruun ak lamsaar yi am na ci seen mbokku yi parce que seen mbokk lañ amul ñun dañoo ay boos lañu ay boro alal lañ ñu pauvre ñi ñu leen di xoole de haut quoi waaw naan gaa yi quoi waaw duñ leen sax suñu mbokk yi waa suñu gaa yi wala suñu gaa yi na gaa yi di leen ko di leen wax déedéet inna min ixwaanikum am na ci seen mbokk yi qawman ay nit ñoo xam ne laysa lahum maal amuñu alal wala ashirata amuñu fi famille ah. kon nag amuñu fi benn benn njaboot falyadumma ahadukum ilayhi rajulayni awi salaasa ñu ngi nii nag di dem guerre di dem xare kon ñoom yi ngeen fi am yéen ñoom amuñu ko fi léegi nag solidarité solidarité bi jàppalante gi nii lay demee fal yadum mën a jël boole ci boppam ahadukum kenn ci yéen ilayhi ci moom ar-rajulay ni ñaar awi salaasa wala ñett nag képp koo xam ne am nga da ba na ngay nekk muhaajir yi rek am nga wala am saar kese ko ci am ña xam ne borom bi defal na leen ak yaatal saa na leen képp koo xam ne am nga war waay ci yéen ci xaret yi ñuy dem na nga jël ñaar ñoo xam ne wala ñaar wala ñett ci ñoo xam ne amuñu dara waaw amuñu attache ci dëkk bi ils n'ont ni ni sous ni attache ici waaw amuñu fi alal amuñu fi mbokk boo xam ne mën nañ cee dellu ñu leen di jàppale yooyu kon nag xare yi ñu jëm na ku nekk ci yéen ñi man ku nekk jël ñaar walla ñett ci ñoom waaw waaw mooy ngeen ànd ci lan kon yow da nga yor gëléem yéene yéegi ñaar ngay jël wala ñett mooy naw ba bi ñu doon wax sànk ci keroog bi ñuy dem Badar yonent bay saa saam àndoon ak ñoom Seydina Ali ak Seydina Abu Abu Marsad ibn Abi Marsad ah kon nag loolu la mooy euh, boobu nga xam ne dañ doon awante ku bu ñuy waree ba benn distance nga wàcc ñeneen loolu nga leen di wax xare bii ñu jëm te tamit mooy noonu ngay ànd ak moom di ko di awanteeg moom mbir mooy sa la nga yor tamit ci li nga xamante ne mooy yóbbal da nga koy bokk ak ñoom ah. <laughs> kon nag mu ne kon képp koo xamante ne nii kon na jël kenn wala ñaar wala ñetti ci ñoom daal di boole boppam ñuy ànd waaw Seydina Jaabir radiyallahu anhu ne fama li ahadina ne amul woon ci ñun min zahrin ci waruwaay yahmiluhu bu ko doon yenu illaa uqbatun ka uqbati yaani ahadihim nee na ke ñun ñi amoon ci waa lamsaar ak muhaajiru ñi ko yonent saa sala waxoon amul kenn ci ñun koo xam ne amoon nga loo war waruwaay waay ah gëléem goo doon war waaw nga ci gëléem buñ naan euh, euh, zahr en général gëléem lañuy wax mais dañu mujj lépp lu ñuy wax rek ay ñoom fas ak mbaam yi dañ koo koy waaw léegi nag amul kenn koo xam ne amoon nga waruwaay boo doon war illaa lu dul ne doo fa nekk di jaay ne maa moom waruwaay bi ah non non non c'est ma voiture ah non non <laughs> illaa yaxmilu illaa uqba ka uqbati ahadi mooy naw bala mu joon doon tuur mooy gis nga boo jëlee ñaari nit wala ñett yow léegi tuur la dañ naan par exemple ñu ne yow da walla euh, euh, kii day war ñu def un kilomètre bu defee un kilomètre ñeneen ñi di dox entre di dox du ñu war ñoom ñëpp ci gëléem bi ah non kenn nay war ñeneen ñi di dox buñ demee ba un kilomètre kooku wàcc keneen yéeg noonu lañ doon def ba mu ne amul kenn ci ñun ku amoon waruwaay lu dul ne yow ba yeneen saa salaam waxee loolu ba nga jël ñaar wala ñett noonu nga doon def ah. yaani ka uqbati ahadihim comme pour kenn ci ñoom ñoo ñu jël amul benn privilège buñ ñu teg seen kaw ne comme ah non yéen nag bon da ngeen di am quel quoi man damay war deux kilomètres yéen nag un kilomètre déet non ñoo ko doon tolloole bu kenn waree ba fenn yaa moom gëléem gi war nga ba fenn yaay wàcc ba ñeneen ñaar ñi wala ñetti ñi war seen tour bu mat sëkk comme sa bos loolu la naan <laughs> waaw fama li ahadina min dhahrin yahmiluhu illa uqbatun ka uqbati yaani ahadihim lu dul waru kenn ci ñoom pour kenn ci ñoom ah comme liñ ko amee ku nekk ci ñun ku amoon fa gëléem nga dewoon ci yow kese ba yeneen saa saa waxee lii léegi noonu ngay def mooy mooy moom mooy yow sa trajet bi dox moom dina ci am moom waaw xaala <laughs> nee na sëy naa Jaabir ne quant man moom en ce qui me concerne personnellement man Jaabir radiyallahu anhu fa damamtu ilayya isnayni aw thalatha nee na man moom keroog ñaar laa jël wala ñett nañ qaala naa Jaabir ne maa lii gis nga bi ma leen jëlee comme ñeneen ñi rek illaa Uqba man benn tuur kese laa amoon ka uqbati ahadihim min jabali comme tuuru kenn ci ñoom ci sama jëleemu bopp waaw sama jëleemu bopp mooy li ñu wax sànq ba ma jëlee ñaar ñooy wala ñetti ñoom man ak ñoom ñoo yemoon ci tuur yi comme kenn ci ñoom waaw mel ni ñun ñépp ko bokk loolu ay mooy mooy moo tax imaam ne xadi buntu bi xadiis yooyu romboon na mooy buntu bi bu ñëwul woon sax buntu bëri daldi woon nay matal loolu lépp waaw baabul eh, boobu nga xamante ne moom lañu la fàttali woon sànq allah allah allah oh la fraternité billahi ni ko yonente bi alayhi salaam jëmbate woon ci xolu saxaaba yi ñu koy doxale amul benn xeet benn yonent bu mas a doxale noonu ba mu gën a matte noonu amul bu mas a fédéré ay nit ñu mel noone amul waaye nag bi fadlika bi fadlillahi taala waaw moo tax borom bi wax ko de borom bi wax na ko yonent bàyyi saa saa ne ko boo gisee ñoom ñii ah wa li tax nga man leena boole nii nag borom bee tax de <laughs> ah wa allafa bayna qulubihim law anfaqta ma fi al-ardi jami'an ma allafta bayna qulubihim walakinna Allah allafa baynahum innahu 'azizun hakim ca suuratu tawba non non anfal anfal la anfal <laughs> daal dañoo taqaloo moo tax anfal la way borom bi nee na wa allafa bayna qulubihim borom bi ci boppam gis nga sa sa muhaajiruuna yi surtout euh, waa waa lansaar ñi nga xam ne daanaka mënoon nañ leen a gam-gam le ca jaahiliya ni Muusa xaj di def foo leen fekk ca xare lañ nekkoon ba ngeen xare bu mujj bu yàggul ay yaabu yow ba bool ñu bari fa lañ leen faat reyante rek ku man sa boroom duma la woon même buñ dañee kenn ki mu ngi waajal penser ses plaies defaraat say góobam ba amaat kii daldi dal ci keneen ñu dëkke noonu rek li tax nag bi nga ñëwee ñoom ñëpp seen xol yi nekk benn ba pare ñu nangu sax li araab yi dul woon jël doxandéem bu jóge fële ñëw bokk ak ñoom seen lépp doo doonuñ ko defar ah. non man nañ laa boole ci ñoom mais à condition dañ lay defal walla te boobu walla gi dangay ngay xam foo yem ah. mais quant à moi saa yemam ñoom ci ba ni nga xamante ne nii moom ah, Sa'd ibn Rabi' al al al Ansari ma ne ne euh, euh, Sayyid Abdurrahman al-Muhajiri radiyallahu anhu sama alal ngi dama koy xaaj ci digg bi jël xaaj bi ma jël benn xaaj sama soxna yaa ngi seetal ku la ci neex ko ne kii laa tànn ma fase ko booy daan jeexee nga takku ko loolu yonent bay saa saa ma ko réussir waaye bi fadlillahi ci jigga ak gëreelu yàlla noo tax bi ne ko wa allafa bayna qulubihim waaw waaw waaw borom bi mu nee na moom moo tafal moo tappale seen diggante xol yi ba mu nekk benn mu ne rent bay saa saa nag kaay ma wax la gis lii du mbiru jàmm hatta al Mustafa alayhi salaatu wassalaam hatta walaw kaana hadha al abd an-nabi ar-rasul sayyidul jamii alayhi salaatu wassalaam waaw lii mbiru yàlla la mooy xol xol yi dinañ nangoo buñ doon nangu loolu du mbiru jàmm ak jàmm bokku man di doon waaye mbiru yàlla ak lay tax al mahabba bi dox ci xolum jaan yi loolu yàllaa ko moom moo koy def moo tax mu ne kaay ma wax la law anfaqta ma fil ardi jami'a gis nga yeneen saa sam gis nga boo dépensé woon lépp lu nekk ci suuf si mboolem richesse mboolem koom mboolem am am mu nekk ci suuf nga dépensé ko ngir lan ngir nga boole seen xol yi def leen benn lool du mën a nekk lu dul yàlla da cee am ma alafta bayna qulubihim bu ci yàlla dugg wallahi loolu mën na nekk waaw loolu mënul la nekk tu essaies de fédérer des gens sans le demande d'Allah c'est interdit c'est impossible résultat zéro mu ngi mel ni celui qui dépense qui met son argent dans un puits sans fin waaw day mel ni nga jël sa alal di ko dugal ci teen boo xam ne amul amul amul ca suuf fu mu yema da ngay sànni alal ja de dem rek ah ñàkk nga ko waaye nag bu ci borom bi dugalee ndi euh, ndimbalam loxo waa kay ngay ami résultat moo tax gaay buñ lay buñ lay duut baaraam naan diw waaw grâce à lui voilà le pays est devenu oh y de rébellion y a plus de là yow bu la ko gaa yi wax fàttali leen yàlla waaw nee leen ah effort yi doon def yépp du ñoo ko fi njëkk a def te mbir mi sotteewul woon nii waaw amaana yàlla. ci dogalam la defoon ne ci man lay résoudre mbir mi waaye fekkiwul ne man damaa am bateau magique bu ñoom buñ amuñ wala man maa extraordinaire ba du ma laal mu nekk oot déedéet yàlla Allahu akbar haw law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta bayna qulubihim walakin Allah allafa baynahum waaye li am ba des yàlla moo tappale moo moo moo moo moo moo boole diggante seen xol yi seen diggante ba amul benn barrière di dox leen ah oh, ces étrangers ñoo peñe buloo loolu masoo ko dégg. lu dul ci naafiq alhamdulilah alxabiis Abdallah ibn Ubay ak mbokkam yi te fu mu amee yeneen saa sam suul ko ci saa sa ne daaw. fa innahu mun fa innaha muntina bàyyi leen ko kaddu division lu xesaw la lu xeeñ la te waxoon nañ ci fan yee waaw kon walakin allah allafa baynahum innahu moom borom bi azizun mooy ki noot ci nguuram hakim mooy ki xere waaw kon nag mu ngi noonu <laughs> moo tax it mu ne ko yaa ayyuha nabi hasbuka allah wa man ittaba'aka min al mu'minin allah borom bi leen boole ña ko boole seen xol ñu ànd ak yow yow yàlla kesee la doy waaye boo ut ndimbal ci xare yi ngay dem ak sa diine ji lu koy doxal man yàlla maa la jox digal ci ñii dajale seen xol ngir ñu jàppale la ma boole la ma boole la ak ñoom waaw génne la ci seen biir comme ni ko yoon saa sala wax ne borom bi da ko doon tànneef la ci biir tànneef waaw ba nuñ koy génnee ci biir xarnu boobu waaw moo tax ñooñu du ñuy como du ku nekk daa jóge fee rek nekku saxaaba ñu naan mu daje yoon saa sala ginnaaw yonent yàlla bi saa saam ñooy sangu mbindeefu yàlla yi radiyallahu anhum wa ardaahum wa anna bihim wa ja'ala al-jinaana al-'ulaa maskanahum wa maskananaa wa ma'waahum wa ma'waanaa amiin kon nag mu ngi noonu kon eh, Seydina Jaabir lii la waaw Allah waaw wa maa lii illaa 'uqbatun ahadihim min jamali finalement man aw ma woon lu dul ab tuur comme tuur kenn ci ñoom ci sama jëleelu bopp waaw waaw mu ne hadis bi rawahu solo na ko muslimun al imamu abul husayn muslim ibn al hajjaj ah non rawa abu dawud manan muslim <laughs> rawa abu dawud al imam abu dawud as-Sijistani as-Sijizi rahimahullah moo ko solo léegi laaj bu njëkk bi mooy moom dong ko solo ñu ne déedéet sëriñam daal imaamu Ahmad ibn Muhammad indi na ko rahmatullah alayhi ci Musnad Jaabir ibn Abdillah radiyallahu anhu al-imaam Abu Daawud mu ngi ko indi kitaabul jihaad baabu rajuli hmm? baabu rajuli bi maali ghayrihi yagzu ah? kon mu al-imaam Abu Daawud mu ne haddathanaa Muhammad ibn Sulaymaan al anbari mu ne nettal nañu su suñu sëriñ Muhammad ibn Sulaymaan al yi mooy ibn abi Daawud ah, abu Haarun moo doon dàkkantalam nii ah, ne mooy abu Haarun al yi ibn abi Dawud rahimahullah borom taqribu taq eh, taqribu tahdhib <coughs> taqribu tahdhib nee na imaam al-Hajar saduq mu ne qaala mu ne haddathana Abida ibn Humayd mu ne ki ñu nettali moom mooy Abida ibn Humayd Abida ibn Humayd ibn Suhayb at-Taymi ñi ne al-Laythi ñi ne ad-Dabbi Abu Abdirrahman al-Kufi an-Nahawi al-mu'addib si woon al-Hadda rahimahullahu ta'ala moom saduq la Euh, grammairien bu mag la woon euh, borom taqribu tahdhib nee na rubbana axta des fois mu def def le anil aswad mu juum anil aswad ibn qays mu jële al aswad ibn qays bi déet kii al al al abdiyu al moom ci quatrième tabaqa bi la bokkoon voilà bokkul mu kële kee la woon ah mooy fekkoon na jamonoy al aswad bële taalibi ñoom imam ibn mas'ud yeeg yooyu doon dëkkuloon ko du kii Euh, rahmatullah alayhi moom mi nag euh, euh, siqala boroom taqrib at-tahdhib wa rahmatullah alayhi an Nubayh al-Anazi mu jële ko ñu naan Nubayh al-Anazi di Nubayh ibn Abdillah al-Anazi mawla Abu Amr al-Kufi moom maqbul la boroom taqrib at-tahdhib wa rahmatullah alayhi an Jabir ibn Abdillah mu jële Seydina Jabir ibn Abdillah ibn Amr ibn Haram ibn Sa'laba ibn Ka'b ibn Ghanm ibn Ka'b ibn Zalima al-Anzari al-Ghazraji as-Salami Abu Abdillah ñi Abu Abdirrahman ñi Abu Muhammad an-Nawawi al al al Ansari mooy Jaabir yëpp moo ci gën a siiw buñ ne Jaabir rek ci saxaaba yi daal di koy joyal moom lañ ci jublu ibn Abdillah te magu ci woon radiyallahu anhu ma haddatha an rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam annahu arada an yaghzuwa xam nga Riyaad dina ne annahu an an rasulillah sallallahu alayhi wasallam annahu idha arada bu ma soona bëgg an yaghzu fii nag dane annahu arada an yaghzu fa qala ya ma'shar al-muhajirin wal ansar inna min ikhwanikum qawman laysa lahum maalun wala ashira falyadum ahadukum ilayhi rajulayni aw thalatha fama li ahadina min dhahrin yahmiluhu illa uqbatun ka uqbati ya'ni ahadihim qala fa damamtu ilayhi ithnayni aw thalatha qaala maali illaa uqbatun ka uqbati kon nii la ko al daal di ëndee kon hadith ma bunt leer na mooy ndimbal boobu nga xam ne baabu i'aanati dimbali sa ar-rafiq nga àndal ci tukki eh, moo xam tukkib xare la wala tukki boo xam ne tukkib aj la wala wala a ngeen dem waaw mooy ndimbal gi nga xam ne moo war a dox seen diggante yeneen saa salaam daal di digle. ne yéen muhajiruna ibn ansar yi te noonu mu leen ko digale loolu la ko digale xeetam yépp ci képp koo xam ne man ngaa dimbali ñeneen ñi tanee nga ñeneen yëgal ne yeneen saa mu ngi mel ni yow mu ngay wax ak yow waaw képp ngeen nekk ci wayaat yi dem amul man bon samay affaire man tout ok waajal sama oto j'ai tout j'ai fait des nangam jënd yu baax ay kii ba pare naan bon pourquoi ñeneen ñi bañ a def ni man non sa waay gis nga boo ko naree jàpp noonu doo def dara doo def lu baax waaw non pourquoi ils n'ont pas fait comme nous buñ nee nii ngeen toog pique-nique fële yéen yéen ñett kenn yéen ñett gisoon nañ ko rox hadiis Seydina Abu Sa'labata al-Xushani bi radiyallahu ta'ala anhu bi yoneen saa xam ne leen yéen muy chapitre 168 inna tafarruqakum fi hadhihi ash-shi'ab wal awliya innama dhalikum min ash-shaytan waaw falam yanzilu ba'du dhalika manzilan illa damma ba'duhum ila ba'd ba bu ñu ba liñ naan ñii de bu ñu jëloon ab ab ab ab sir tàllal ko seen kaw dina leen muur waaw yeneen saa sam keroog ñoom bu ñu wasoon a tukki gars yi dañ doon ñi dañuy nekk fee tafarraqu fi shi'abi wal awdiya ñii nekk fee ñii nekk fee campé fee ku nekk di def yeneen saa sam ne gis nga seen seen tàqalekoo gi ci saytaane la jóge depuis boobu lañ ko mujjee def waaw kon ñun mënuñu ñëw naan wala yor sa kat-kat bu baax kii yéen a bokk ngeen jëm léegi air bi ngeen taxaw yéen ngeen nekk ne la bàyyi ñeneen ñi nee ñee nekk nee ngeen génn seeni michueeg seeni nangaman seeni croissant di lekk yéen après ñële nag moom di naanum ndox wala yaa ngi loolu war ngeen a loolu c'est pas dans jour sax waaw waaw nan ngay nekk ci kër goo xam ne da ngay gis euh, euh, euh, ah, xoolal ñun suñu kër yi wolof <laughs> yi sénégalais ñoo xam ne sawaay yow dépense bi kenn lay joxe dépense wala baay ji wala euh, baay ji wala nday jee <laughs> surtout baay bi di res añ bi reer bi jaay débrouiller débrouiller mooy lan ñii jënd seen fonde yor tëj seen néeg dugg ak seen seen seen soxna ak seen wala seen seen ñu bokkal nday gis nga takkale ko googu ni ma amee ta paadee ñu dund bi gars yi dañoo bari kër gi moom benn benn benn repas lay res benn muy añ bi reer bi gars yi débrouillé tan ah débrouillé bi mooy lan ku nekk am nga fa dooma gi liggéey wala keneen wala koo xam ne doom joo xam ne jot na fee am tabax na fee benn kii ci biir kër gi ah am fa soxnaam ak doomam ñu ut seen gaz chargé ko pour ñoom añ bi moom ñu ñëw añ añu paa bi ñoom ñépp bu reer jotee nag ñu war a reer ku nekk di togg sa wet ñii di togg fee ñii di togg fee ñee di jënd ay laax ñee di jënd ay fufu fee ñee di jënd ay cere bu paree ku nekk tëju ay ndambe waaw mooy gis nga innama tafarruqani hada min innama zalikum min ash-shaytan wallahi loolu mooy dëgg gis nga tàqale koo googu ñu nekk ci biir kër gi te paabee gi euh, mu ngi laay fi mu mu ngi dégg lu faa moomul moo tax balaa dee la gaa yi di kurpañ yi di di di di dank ci sëriñ si ku nekk di xool milaasam paa bi teereewam ñu sàngam surtout ba ne sàngam ma fexe aaki moo ko liggéey ñi ci des wala kan ko tudd lu tax parce que mina shaytaan lan moo leen tere woon ñu ne góor gi ah, ñoom ñi man ñi man ñu ne li ñuy def comme que góor gi ñun ah suñu bàyyi ñun de dañoo gisoon ne euh, dépense bi ngay joxe bu dee man nañ ko ko teggil ñoom ñu koy def ne léegi li ñuy def wala bu dee mënuñu ko teggil mais nañu ne ñun léegi ñun ñooy joxe reer yow comme que añ bi yaa ngi koy def reer bi nañ ko joxe ni ñuy togge añ bi ñu koy togge reer bi pour ñëpp xoolal lu rafet loolu ci loo xam ne sax du ñu koy yeneen du yëg nekk paa bi ñu ne jël lépp ci suufu paa rek ne ko paa ne ko góor gi léegi yow lépp lu ñuy kiiwate rek dañ la koy jox bu ko defee yow boo joxee di dépense da ngay joxe dépense su añ ak reer pour ñëpp amul ñii di jaar nee di ko ci en solo ku nekk déedéet déedéet de naa gis nga xoolal ñooñu gis nga rien ñoom ñu dajoo di waxtaan loolu. di waxtaane loolu ba am entente boobu dem di ko proposer seen papa day kii bu dee woon tey rahimahullah bu faatu woon tey góor gi xelam mën naa daal gannaawoo mais ñi nga xam ne ku nekk ngi tëju fenn waaw te dépense pas bu amee problème mu dépense kenn du ci jàpp lu dul wala kenn ci jàpp te kenn du ko wax dara kenn du ko faale ñooñu bu ruux yi rab kurba ñuy dal bon yan ko yan ruux gaa yi xaaruñu ruux yi rek balaa ruuxu paadee rot gaa yi commencé nañ wax naa la ñu nga ci sëriñ sax waaw moo koy baati nan tamit tàmbali naa te paadee ngi dundu di dem jàkka di yor di sukkatoo aw yatam gaa yaa ngi dóorante ci suuf maaman bu mënu tus bu ñu xam ñu ngay dem ngir mu liquider leen seen seen frère wala seen sœur ngir bu ruuxu paadee rot ñu ëpp ñu ñu ñu ñu ñu ñu yëkkati oo laa dee gañe mbir ja waa kay c'est extrêmement grave innama innama tafarruqukum dhalik innama tafarruqukum fi hadhihi shi'ab wal awdiya ñun moom mooy innama tafarruqukum fi hadha al bayt <laughs> loolu lañu wax yéen seen tàqalikoo ngeen tàqalikoo ci kër gii seen këru baay ñii nekk fee di togg fee ñii di togg fee ñaari togg fee taw añ bi jotee ngeen ne fuuf bu bàyyi innama dalikum min ash-shaytaani laa wax ah loolu ci shaytaani la jóge waaw bépp kër bu roxe nii xoolal bañ ba seen baay gaañoo est na yoon wallahi jaarul yoon ku waxal dëgg xam ne jaarul yoon c'est que des waxoon naa la nag bu dee nag lu ñu tudde paa bi ginnaawam wala seen yaay seen ginnaaw ñu faire un un un rassemblement de façade boo xam ne dara dara safu ci dara du ca dëgg di wane ne ñoo ànd booloo doone nañ joxe ku nekk joxe dara ñu dem sargal suñu baay man sargal seen baay yéen ngay seen bopp ngeen bëgg sargal seen honneur ngeen di la ngeen di rafetal ci biti waaye ñi ngeen koy def sax xam nañ seen tàqale koo gi seen biir. waaw ñoo leen ko gën a xam dañ leen di bàyyi nag ngeen cinéma te ñoom comme que alal lañ bëgg ah kenn du leen jox alal ñu naan biit na alal ji ñëw kay bu ngeen paree ngeen def si ni fi dox dox lu foofu waaw kay <laughs> mooy gis nga euh, al jam'u al al al baraka waaw yadullahi ma al jamaa booloo fala barke bi nekk loxo yàlla mu ngi ànd ak mbooloo mi waaw lii mooy li am man kaana ah Seydina Jaabir radiyallahu anhu ya ma'shar al-muhajirin wal ansar waaw ci suñu nimlu bi ah wax naa la lool taxawoon nañ ci ay buntu taxul ñu ciy ñëwaat jarul ñu ciy taxawaat ci voisinage li nga war a yéegi sa ñeneen ñi bañ am yow sa kër di àjjana këru sa dëkkandoo bi nga xam ne yéen a kër nekk sawara nga man ci dara sa yoon nawu ci nga yëg ko sa yoon nawu ci bal ngay rusi ah, ganaar yi euh, euh, euh, Euh, pooju ganaar yi di sute ci sa rusi sa kër sultaan ñoom ñu koy dégg te masuñu tee mos dara wal iyaazu billah nañu seetaat suñu bopp way waaw nañu seetaat suñu bopp pom fële ay goneem di foof say gone nga ñëw jox say gone bàyyi ay goneem loolu rafetul naay sut te lislaamewut te wallaahi bu koy doon saa sam gisoon loolu du kontaan du kontaan de non loolu du kontaan waaw ah, kay kon nag loolu lu ama am solo la quoi yaa ma'shar al muhajirin wal ansar é eh, yéen mbooloo muhajirun al ansar yi am na ci seen mbokk yi ñoo xam ne amuñu alal amuñu fi attache hmm. ah, moo tax ñoom gisewuñu woon doxandéen yi jóge ne waa gisaar waa aslam yi waa Ghatafaan yii nga xam ne ñuy jekk rek juug doo eh, ñun terme yu ñaaw lool ñu ne juug ñëw rek juug ci dëkk bi nii ñii li ma leen jéppee wala yaazu billah kenn non non du ñoo wax lool dañuy ñëw waaw fekk ñëw dëkk bi mooy yaatal leen ñu dëkk Medina ñu naan al al al al madani waaw waaye al waaw waaw al waaye al makki ñëw gars hee hee hee ñu naan kuufa dellu kuufa. saa yi lu ngeen def nii yéen tamit ku leen may baaraam ngeen jël loxo lii mooy lan <laughs> waxuñu siis ma siis yooyu <laughs> kon loolu lu ama am solo lëkkaale mu bunt mooy dimbaliw ki ngay àndal waaw ba ci waru bu dee yow li ngay war waaw li ngay war la la yoneen saa sam ne te boobu mooy bokkuloon ak comme ñun suñu oto yi comme ni ko ñëpp xamee waaw léegi yow imaginer ki nga xam ne moom oto moom kese kiy nekk te am cinq places quatre places yu def waaw ñuy dem la même même fu bërëb ba ñu jóg nga mën a fee bàyyi say bokk fii ñuy xaari ay tataawa ci ay oto yoo xam ne dinañ ko am du ko am wóorul yow nga dégg sa oto yow képp waaw dox dem sa yoon dawal taal dem sa yoon vide walla iyaazu billaah waxoon naa la loolu bul yóbbu koo xamut parce que dëkk bi wóorul mais yoon ñi ñuy wax mu yaa leen gën a xam ñii sa frère lañu ñenn ñi même kër gi lañuy dëkk waaw ñu ne dañuy dem màggal Tuubaa wala gàmbul Tiwaawan wala ca Njaasaan ja waaw am na oto boo dawal yow ñenn ñi am na ci ñoom ñoo xam ne boo leen ne waxoon jour heure bi ngay dem jour bi ngay dem ne bon man nag heure bii laay dem am naa nag deux places laa am wala trois places ndax dama war a yóbbaale diw ñoo xamante ne mën nañ laa xaar mais duñu ko def gaa yi ils font semblant ñu wax sax di jéem a duñu fexe sax wax ban heure la ñuy dem ban jour waaw waxi caaxaan yooyu ñu naan ndax nit ñi buñ xamee fa nga jëm doo àgg loolu dëgg ah loolu du lislaam waxoon naa la ko fi ne yeneen saa sallam dañ doo wax ne bu mu bëggoon a dem ci xare day wane comme si feneen la jëm loolu xare la woon parce que al harbu al harbu xudaa xadaa xidaa waaw xare ay pexe la bu noonu xamee fa nga jëm ak yooyu mën nañ laa yàqule te mën nañ laa filtrer information boobu loolu taxoon yenn saa san doon def lool waaye tekku la may tukki tukki bu neex boo xam ne nangam di nëbbatoog loolu nga xam ne moom lañ dëkke waaw da gis koo xam ne moo waajee bokk ndey ak baay bëggul bu xamal ko dara parce que seen xol yi ñoo àndul innama zalika innama tafarraqukum fi hadhihi ci mbir yi innama zalikuma yolla yéen ñaar ñi wala yéen mina shaytaan ci shaytaan la jóge loolu kese fi xew moo tax loo ci gis ay ay ay ay ay ay union de la waaw ay wanewu ñoom ànd nii ci ci ci ci ci kese la mais dëgguwul ci seen xol yi te seen jëflante saa su ne mu wane ko au quotidien ba xew bu leen fédéré nag bu ñëwee di ñëw ñuy def seen cinéma ji nga xam ne chacun joue son rôle comme un acteur boo xamante ne amoo solo wal iyaazu billah kon ñu ciy xam ne tamit booy dimbali nit comme liñ la waxoon boo ñëwee accueillir kenn sa kër bu ko wan kër gi ne eh, néeg bii ma jox nag maa ko moomaa ah. non tout le koy wan maa ko moom boo moo fi dara loolu du yoon gën sëy naa Jaabir li mu wax nee na nañoo <laughs> mujj <laughs> waaw fa damantu ilay isnayni aw salaata qaala maali illaa uqbat ka uqbat ahadin min jamali comme ñeneen ñaa ah. fa maali ahadin min dhahrin yahmilu illaa ka uqbatu illaa uqbatun ka uqbati yaani ahadihim ñépp ci yem ñoom ñépp képp koo ñëw bay bokk ak moom alal ji nga yor muy sa waruwaay amoo ci xaaj seen amul man dama ci am privilège walla saa su ne ma lay wan ne eh, lii nag sama gëléem la ah, booy wàcc sax di leen xool xool eh, eh, saa yow saa ah. xam ne lii du gëléemam déedéet waaw mooy loolu mooy almuwaasa lu la yoneen saa saam saxaloon jëmbatoon ci xolu saxaaba yi radiyallahu anhu waaw ñun nag bu ñu bëggee avancer il faut mu mel nii waaw ñun moom wax naa la liy xew ci kër yi léegi yow échelle bi nooy gën a yéeg muy gën a tee ñàng waaw ay ñun ah suñu bopp en tarixa ñun ma wala murid waaye la tiijaan nangam ut division eh, nga jóge fa foog ne ci réew mi Sénégal kese la déedéet les Sénégalais les Maliens waaw nangam waaw nga ñëw les arabes les noirs euh, les arabes les noirs <laughs> nangam ba ku ci am problème keneen ki mel ni du affaire am ñu diviser ñu ci ay pays yoo xam ne la colonial moo ñu ko diviser waaw moo ñu xaajale yoo xam ne benn gox la doon doon mu dagg ko ci digg bi gaa yi nekk fee ñii nekk fee ku nekk nag di xoolante comme des chiens de faïence waaw <laughs> wala yaasu billah moo tax it dinañ ñu yàgg rëq suñu ndigg ci monde bi waaw am jaas yépp les tilim ak les les les saletés de la terre bu ñu amee bomb bu baax ci ñun jullit ñi lañ koy essayer parce que dañoo diviser woo innama tafarruqukum hadhihi fi hadhihi tafarruqukum fi hadha fi hadhihi al-ard innama dhalikum min ash-shaytan ñu ni tam man nag ñoo wax lool waaw seen division gi ngeen division nii nii ci kaw suuf nii nii waaw loolu lépp ci shaytaan la jóge kon nag mbir mi loolu la quoi wallahu ta'ala a'lam al-imam al-hafiz an-Nawawi rahimahullahu ta'ala